kii moom Ibn Hibbaan Ibn euh, Ibn Qattaan ne kii majhul la ku ñu réere la mastur mooy ko xam ne mbiram dafa lëmu kenn xamula ko dara waaw kee nag ne majhul mooy moom ci boppam kenn xamu ko xam nga diw mën na fay nekk ko dara xam nañ ne diw na kenn xamalu ko dara mastur ay mbiram dafa lëmu majhul la mooy moom ci boppam ko xamul tëneen <laughs> ko ni voilà kon loolu hadis bi mooy tax lii problème am ummihi ba pare mu jële ci baay ci yaayam yaayam it nekk koo xam ne majhul la mooy koo xam ne xamuñu ko voilà muy muy muy alwaahid ah, ah, ah <laughs> amatul waahid la tudd amatul waahid bint yamin ibn abdirahman ibn yamin waaw di yaayu kii nga xamante ne eh, mooy eh, yahya ibn bashir moom mii al imam al-hafiz ibn hajar kii moom majhula la waaw mooy kii kenn xamu ko voilà kon gis nga doom gi majhul moom eh, ah, bon ibn qattan moo ko mais euh, bon doom ji moom moom moom moom kii na <laughs> majhul loo voilà moom xamuñu ko kantaay ah. imaam al-Hafiz ne kantaay yaay ji nag nekk majhul la koo xam ne dañ koo réere waaw kooku moom moom ci boppam euh, léegi nag moom moomu ne yaayam yaayam jooju nag moo ne anna daxalat ala Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi moo jële ci ponkal ma di moo dugg ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym bokkoon ci waa banu Qurayza waaye moom du saxaaba waxoon nañ la ko moom du saxaaba de baayam moom lahu ru'ya bokk ci waa banu Qurayza moom nag imaam bu mag la woon Muhammad ibn Ka'b al-Quradi eh, rahimahullahu ta'ala moom mii nag eh, eh, moom ku dëggu ku siqa la waaw siqatun waaw boroom bu mag waaye sauf que ñi di jële ci moom muy ndaw foofu yaayu Yaxya xamuñu ko Yaxya ci boppam Ibn Qattan nee na majhul la imaam Ibn Hajar nee na masuur la mu ne sami fa sami'tuhu nee na ba mu duggee man ndaw si muy euh, yaayam di yaayu Yaxya di amatul waaxidi <laughs> amatul waaxidi <laughs> al waaxidul ahad <laughs> al fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad ama mooy euh, euh, féminin wu abd kenn du abdatun abdatun abdatun jigéen kenn du ko abdatun mooy féminin wa abdu abdun du du abdatuna du da ngay yokku taa rek waaw <laughs> <laughs> ñu ne xaafizun aji mokkal xaafizatun nga yokku taa rek muy jigéen déedéet loolu abdatun déedéet abdun féminin mooy amatu moo tax yeneen saa saa allahumma inni abduk eh, bani no no eh, ibn abdik ibn amatik voilà man sa jaam la di sa doomi jaam bu góor waaye di sa doomu jaam bu jigéen amat amat amatik voilà kii amatul waahidi <laughs> mooy jaam mooy mooy à peu près bu doon góor abdul waahid voilà lii doon nekk abdul waahid comme que jigéen la amatul waahidi binti yaamin moom moo ne damaa dugg ci muhammad ibn ka'b al-qurazi fa sami'tuhu yaqul ma dégg ko mu naan haddathani abu hurayrata mu naan nettali na ma abu hurayra ad-dawsi al-yamaniyu abdurrahman ibn saxr ci li gën a siiw al hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu ah, qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wassitul imam wa suddul xalal waaw waaw suddul xalal moom loolu loolu wér na feneen yàgg de Abdullah gis nañ ko yeneen i xadiis yoo xam ne gis nañ ko fi waaw <laughs> waaw loolu moom taxul ñuy wax hadith ibn Umar ba rek dañ doon fàttali ci hadith bi ñu génn léegi wa an ibn Umar hadith 1091 mu ngi ko doon wax waaw xaazu baynal manaaki wa sudul xalal ak yeneen ak yeneen loolu moom loolu wér na côté boobu moom mooy affaire boobu wér na feneen waaye kanta wasitu al loolu moom moom moom moom moom lay sa bi dox waaw waaw loolu moom laysa laysa hada hadithun da'if hadith la boo xam ne wéeru waaw léegi nag bi nga xamante ni nii <laughs> lii nii lépp liir naa léegi nag mu des aywa léegi nañu yaa ñëw ci masala yi nga xam ne ci la ñaa nekkoon daan ka lijjanti waaw ñuy mooy waaw léegi euh, sàppe yi parce que looloo ci def yow fii mu ne xadiis yi jeex na ma ne la jeex na walillahi alhamdu wal minna waaw <laughs> walillahi alhamdu wal minna c'est fini léegi nag mu des rek kon njàngat yi nga xam ne euh, waxoon nañ bu njëkk bi ne xadiis Seydina Abu Daawuda bu bi mu bi mu jëlee Sayyidatu Aïsha bi njëkk gis 1094 tey xadiis boobu dañ ciy jànge li nga xamante ne nii mooy sopp gu ñu sopp ak xadiis yi ci tegu Seydina Boro <laughs> waaw. mooy xadiis Seydina Baraa bi day day wane sopp gu ñu sopp nit ki wala ñuy julli taxaw ci ndejooru imaam bi te loolu li koy wane mooy premièrement inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala mayaamini sufuuf loolu gis nañ ko sax borom bi tabaaraka wa taala ak saxaaba ak kii nu mu tudd malaayikaam yi alayhimu salaam dañuy julli ci sàppe yu ndejooru sàppe yi waaye rawatina xadiis Seydina Baraa bi hadis sayyidina al-Baraa bi mu ne kunna idha sallayna xalfa rasulillah ahbabna sallallahu alayhi wa sallam ahbabna an nakuna min yaminihi ñun de bëggoon nañ lool sahaaba yi buñ mësoon a jullee yonente bay saasaam soppoon lool nekk ci ndejooram waaw ak ka ñoo soppoon loolee lu tax parce que bu tourné yuqbilu alayna bi wajhi da parce que yonent saa sallam en fait euh, Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dañ ne ko mo <laughs> kii dane euh, euh, al aswad waaw biñ ko ko nettalee mu ne laa yaj'alanna ahadukum li shaytaani min nafsihi euh, euh, juz'an ah. laa yara illa anna haqqan alayhi an laa yansarifa illa an yaminihi aktharu ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yansarifu an shimalihi waaw imam euh, kii ne <laughs> ibnu Mas'ud non loolu muttafaqun alayhi imam kii la imam Abu Dawud ak wa sunanul arba'a imam Abu Dawud moo ko solo imam Tirmidhi kese moo ko solo waaw naka noonu imam Ahmad solo imaam euh, euh, kii Abu Daawuda kii am a ah, Ibnu Mas'ud biñ ko waxee loolu mu ne bu kenn ci yéen defal saytaane utal saytaane ak porox ndollu ab cër boo xam ne saytaane da koy am ci moom ba ko jàpp ne moom daa nekk loo xam ne farata la mooy jël loo xam ne du farata nga bëgg koo teg sa bopp farata waaw jàpp ne moom daal warul daal euh, it la ci moom force la ci moom hein kene moom moom bu bu ñiitee wala buy julli il faut buy tourner il faut mu ndejooram kese lay doon waaw ndejooram kese lay tourner mu ma soon a julli càmmoñam la waaw càmmoñam la ëppoon lu mu doon tourner su ko loolu eh, Seyna Anas nag wax loo xam ne da nga naan ah waaw loolu est-ce wutewul ak bi parce kat Seyna Anas radiyallahu anhu naka noonu imaam Muslim moo solooloo rahmatullah alayhi na ko noon imaamu Nasawi rahmatullah alayhi ñoom imaamu Ahmadu ci lu jiitu woon ibnu Muhammadu ibnu Muhammad rahmatullah alayhi ibnu Muhammadin rahmatullah alayhi moom moo ko solo foofu Seydina Anas moom dañ koo laaj dañ koo laaj mu ne an mu ne yonent saa sallam de kaana yansarifu an yaminihi mais bon loolu Sudey ak Sudey moo ko jële ci Ismaïl ibn Abdurrahman te moom ibn euh, Abi Karima gars yi dañu wute ci moom voilà mooy bële moo gën a dëgër kële euh, riwaay imam ibn Mas'ud moo gën a dëgër parce que euh, Seyna na bon nañ wax loolu pare Seyna Anas ne leen saa nekkoon na koo xam ne bu doon bu julloon bu doon tourné ndejooram la doon féete la doon tourné loolu mooy lu bari parce que Seyna Anas ci boppam Sudey nii gi boppam jëlee na ci moom ne man maa laaj man sa'altu Anasan am kayfa ansarifu a sallaytu mu ne an yamini ma ne ko an yamini aw an yasaari mu ne amma ana fa aktaru ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yansarifu an yamini waaw mu ne eh, dama koo laaj ne ko mais bu may julli bu may tourner bu ma jiitee wala ngay julli ba pare wala tourner ñi ngay jiitee fan laay tourner sama ndijoor wala sama càmmoñ mu ne ko ah kanta man lépp li ma gis na saa sallam buy tourner mooy ci ndijooram la léegi boroom xam-xam yi fexe nañ dajale lool waaw mooy lenn la mooy ku nekk na ngaa gis li yow li nga ëpp li nga gis yoneen saa salam ndax yoneen saa salam comme li ko yeneen riwaay wanee ne da doon tourner ci ndejooram di tourner ci càmmoñam léeg-léeg ndejooram léeg-léeg càmmoñam bu jullee ba pare tourner càmmoñam wala ndejooram daa léegi nag ku nekk la a ëpp loo gis non loolu jàpp xadis boobu taxu ñoo jóg moom la gis mais liñ doon bañ fii rek liñ doon bañ fii te tamit bon xadis Seydina Anas bi waxu imaamal Baraadi radiyallahu anhu ne kunna ne ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne ila sallayna xalfa rasulillah sallallahu alayhi wasallam ahbabna an na an yamini day jàppale waxu imam al-Bara ibn euh, Anas yi ne ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne bu ñu masoon a julli ci ginnaaw yonent bay saa sam dañ doon sopp lool nekk ci ndejooram ndax day doon tourner ak suñu xar kanamam bi ci ñun mais bon loolu yon euh, sax euh, boroom xam-xam yi mooy le fait que dañu dégg am dégg-dégg yu wute ci lool ñenn ñu ne mooy man naa nekk par exemple parce que bu doon sëlmal foofu lay jëkkale assalaamu alaykum léegi nag ñuy taataan loolu mu ne ta loolu mooy li gën a feeñ waaw parce que yoneen saa salaam imaam al mu ne bu bu bu parce que lu bari da doon yenn yi da doon jàkkaarloo ñoom yastaqbilu ba'd euh, jami'ahum bi wajh léegi day taxaw jàkk day day toog fi mu toog tourner julli tourner pare jàkkaarloo ñoom mooy nekk en face de ñoom ñépp léeg-léeg nag mu pousser ci ndeyjoor ci càmmoñ bi waaw mu ne moo tax yahtamilu mu ne yahtamilu an yakuna ba'da qiyaamihi min as-salaa aw yakuna hiina yanfal mën naa nekk jamono ji muy jóg hmm, ba'da ginnaaw qiyaamihi ginnaaw jógam min as-salaa wala bu doon geestu mais loolu yeneen xadis wane nañ yeneen saa sam de toute façon loo ci def baax na léeg-léeg da doon tourner euh, euh, am na yenn euh, xadis yoo xam ne dañuy wane ne lépp luñ doon def sax mooy ci yasaar bi parce que yasaar bi yeneen saa sam bu ma soona taxaw di julli bu dee Médina gis nga xabroom bi nekk noonu parce que xabroom bi bi mu nekk foofu moo doon néeg yi néegu Sayyidatu Aisha yeneen néeg yaa ngi woon foofu jëm noonu mooy moom bu taxawee fi mu doon jullee yonent saa salaam néegu soxnaan yi ñoo doon féete càmmoñ léegi nag alayhi salaam moom lu bari comme li Ibn Mas'ud wax lu bari bu doon masa bu sëlmalee da doon wëlbatiku côté boobu mais léeg-léeg mu wëlbatiku woon côté ndejoor bi léeg-léeg tamit mu wëlbatiku woon a mën voilà léegi moo tax yii dàqantewul ak ku nekk li nga gis nga wax voilà Ibn Mas'ud de toute façon ci kanam la doon nekk moom li mu gis mooy lim lim yàgg gis Seyna Anas yam ko gis mu de am na nag ñu naan boo loolu xam naa ci xujra bu ndaw gi newoon ko mais yooyu yëpp loolu taxuñoo jóg ci fii mais liñ soxla woon mooy fii nii dañuy jànge hadith na al-Bara bi buñ ci ñëwaatee radiyallahu anhu mooy ne saxaaba yi le fait ñoom dañ doon bëgg di nekk ci ndeñoor yonent saa salaam loolu mooy bu ñu fay nekk kañ parce que après bu tourné soit ñu ne asalaamaaleykum bi la ñuy daaj mu la ñuy la ñuy daj ndax ñoom la yeneen saa ñu njëkk a nuyu te nuyoom xam nañ li ci nekk mbaax barke kese la jiw ñuy yëkkante loolu di bëgg nekk foofu kon loolu jàng nañ ci kon mooy nit euh, yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci ginnaaw euh, mooy ndeyooru sàppe bi en plus lañ la waxoon ne la. kaana yujibuhu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujibuhu at-tayammuna at-tayammuna fi eh, eh, tuhurihi wa tanaulihi ak yooyu yëpp yooyu gisoon nañ ko woon lillahi hamdu wal minna léegi muñ gisee lool mu des mu des beneen affaire waaw waaw mu des beneen affaire mooy kon gis nañ ndejoor ah waa léegi nekk ci digg bi nag ñu ne la noonu nekk ci digg bi moom xadiis bi koy wax de façon dëggul <laughs> waaw non non nekk ci digg non bu dee non non non non bu dee nekk ci digg non loolu moom xam nga ne hadith bi dëgërul moo tax xoolal imaamul Bukhari ngir wane côté yamin googee ni ko saxaaba yi doon diir imaamul Bukhari rahimahullah dafa solo ba dafa indi ci euh, kitaabul azaan baabu maymanatil masjidi wal imaam waaw tudde noonu buntu bi kitaabul azaan baabu buntu maymanatil masjidi ndeyooru jàkka ji waaye wal imaam ak imaam bi bu taxawee day fa féete ndeyjooram waaw al imaam al xaafiz hajar rahimahullah bi muy sharh mu ne awrada fii hadith ibn abbas mooy hamid ibn abbas bi ne dafa fanaanoon kër yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw taxaw ci càmmoñam ba muy naafili ci guddi gi yonent saa salaam jàpp ci wërale ko ci ginnaawam waaw jàpp sama loxo wala sama mbagg yi wërale ci ginnaawam ba teg ma ci ndeyjooram waaw mais ca gannaawam la ko jaarale pas ci kanamam parce que bu dee ci kanam ci nga nit ki day dagg sa voilà mu jaarale ko ci ginnaaw mu ne lool xadiis boobu indi gàttal ko mu ne nag <laughs> mu ne loolu amma lil imam fawil mutaabaqa loolu imam moom mooy dafa dëppoo gis nañ mooy yeneen saa sam da mooy comme que masjid bi jàkka ji imam bu taxawee côté ndeyjooram mooy féete mooy ndaat jàkkaay kii bi cool <laughs> ci lu mu taq lu mu loo xam day taqoog moom ah mu ne léegi mu ne ah, léegi euh, mu ne waaye nag am na nañu ne mais imaamul Buxaari yi lan moo tax waqad tu'aqiba min wajhin aaxar mais lu tax mu indi fi hadis bi ah alors que hadis lii day wax imaam bi nga xam ne kenn kese lay jiite waaw amma ila kasuru waa léegi bu dee ñi muy jiite dañoo bari fala dalil fii lenn ci suraax yi ne non bii moom imaamul Buxaari ko amul dalil que ne bu ñu baree gaa yi nañu biir càmmoñ ba ko non ndejoor bi. waaw ala fadilati maymanatil masjid amul tegtal buy wane ngëneelu maymanatul masjid mooy mm, ndejooru masjid bi waaye nag imaamul bu euh, alxaas ibn Hajar di jàppale imaamul Buxaari ci wax loolu mu ne waaye ñii dañoo mel ni daa am lu ñu bàyyi wa ka annahu ashaara ila ma axrajahu an-Nasaa'i bi isnaadin saxiix te mooy xadiisu imaam Muslim bi wax nañ la imaamul Nasaa'i solo ma imaam euh, euh, ibn Hajar da ne <laughs> an-Nasaa'i yaa ngi naan yu mel ni imaam Muslim bu ko solo moom lay tudd mu ne amaan lim ci jublu mu ngi imaamul Buxaari yi day day ci may mana bi lii mu tudde bunt bi da ciy junju li nga xam ne moom la al imaam an-Nasaa'i sono bi sa bi isnaadin saxiix an al mooy suñu xadis bii ñu nekk mille quatre-vingt-quinze ci Riyaad bi mu jël sayyidina al-Bara radiyallahu anhu mu ne annahu qaala kunnaa idaa sallaynaa xalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi xadis bi. voilà mu indi xadiis ibnu Abbaas bële radiyallahu anhuma léegi mu ne amaana lii la ci jublu lii moo tax mu wax lii tey nga saxaaba yi de bu ñu masoon a jullee yeneen saa sax dañ doon sopp nekk ci ndeyjooru sàppe bi mu ne lii la imaamul Buxaari yi daa mel ni lii la jublu ci li tax mu tudde ko nii mu ne wali Abi Daawuda mu ne ba léegi eh, la li tax ba léegi li muy junj la imaam Abu Daawud te mooy xadis bu njëkk bi ñu gis 1094 bu Sayyidatu Aysa bi inna Allaha malaa'ikatahu yusalluuna alaa mayaamina sufuuf mu ne al imaamu daa gax isnaadin xasan voilà an Aysata marfu'an moom lañ la waxoon ne moom da ne xasan la voilà anna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alaa man ya'malu sufuuf voilà que ak yonentam non yàlla ak ay malaakaam alayhimu salaatu wa salaam julli ci ndejooru sàpp yi voilà léegi nag mu ne mu ne wa amma maa rawaahu Ibnu Maaja an Ibni Umar mu ne kanta li nga xam ne al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini moo ko solo jëlee ko ci an ibni Umar jële ko sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu qaal qiila linnabi sallallahu alayhi wasallam nee na dañoo wax yoneen saa sallam ne ko waaye yeneen saa inna maysaratal masjidi tu'talata mais yeneen saa sallam <laughs> non yeneen saa sallam gis nga sa càmmoñu jàkk bi mooy yow boo taxawee di julli fay féete sa càmmoñ nit ñi délaissé nañ ko ah mooy nit ñi dañuy niir sa sa sa sa sa càmmoñ yow ah, ji gaa yi xaw nañ koo délaissé de fa qaala yeneen saa salaam nee na nee na Seydina Ibn Umar nee na yeneen saa salaam wax fa booba man ammara maysaratal masjidi kutiba lahu kiflaani minal ajr <laughs> mu ne fa fi isnaadihi maqaal waaw. Imaam al-Hafiz mu ne léegi hadis bii di yeneen saa salaam ko ne ah gars bi de mu ne képp nag koo xam ne julli nga ci ndeyjoor ci càmmoñu jàkka ji dinañ la bindal ñaari ndax ñaari wàllu yu mag ci ay ay ay li nga xamante ne mooy ay ak pay voilà. waaye imaam al-Hafiz nee na waaye sanadam am na lees ci wax ah mooy sanad bi dëgërul la la bëgg a wax mu ne waaye wa in bu ñu jàppoon ne sax dëgër na fala ya fala yu'aridu al-awwal wutewul ak bu njëkk bi nga xam ne saxaaba yi dañ doon bëgg ndejoor bi li anna maa warada li maanaan aarid yazulu bi zawali ndax parce que loo xam ne euh, parce que euh, <laughs> lépp loo xam ne dafa rot ci loo xam ne daa am tax tax bu tax waaw maanaa boo xamante ne bu ab gaar gaar la bu maanaa boobu dàqoo mooy la taxoon ñu defoon ca ngëneel la day dàq lan la la bëgg wax mooy yeneen saa salaam li tax mu ne càmmoñ képp ko jullee ci càmmoñu jàkka ji di nga am ñaari yi ñaari wàll yu mag ci fay mooy biñ nee ko foofu dañ koo délégué léegi nag bu dee loolu amatul mooy kon loolu loolu noonu mën a fiñ gis ne voilà kon may sara ni ci lu ñu euh, càmmoñ bi ci lu ñu doyal day am ngëneel boobu déedéet parce que dañ ne ko yeneen saa salaam dañ koo def dañ koo délégué ci kaw noonu lool mooy bu dee sax jàpp nañ ne xadis bi jaar na yoon te xadis bi al imaam al xaafis nee na fii fii xam nga ne fii maqal <laughs> waaw kon léegi nag mu des euh, waa léegi euh, yow wax nga may sara gi nee naa yow yow càmmoñ bi kon yeneen saa sam liñ ci wax bu dee ne xadis boobu jàpp nañ ko te imaamul xaafis nee nañ sax daa dëgëru waaye bu ñu ñëwoon ba wàcc ne waa léegi euh, nañ jàpp waaye bu loolu mooy daa am lu tax daa am lu tax yeneen saa saa waxoon lool mooy le fait que nit ñi délaissé ko waaw bañ ko délaissé nag mu digg ci ak pay boo xamante ne képp ku ko def ngir ñu bañ a ko délaissé bu ñu ko délaissé pour bàyyeeku ko mooy loolu kon mënuñoo taxaw rek bi saxal lool naan tout le temps noonu lay demee léegi nag mu des kon lii nii comme yow wax nga ma ndejoon saxaaba yi radiyallahu anhu le fait que ñoom dañ koo bëggoon mukk lu di parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne salaamaaleykum ñoom lay njëkk tourner léegi lu mel noonu ak tamit buy tourner léeg-léeg waaye ëpp euh, ci riwaayaat ci li mu wane mooy ci càmmoñam bi loolu jublu mais doon jublu ci ndeyoo am di jublu tamit ci kanam comme ni ko ci kanam dëgmal ñëpp comme ni ko imaam al-Qaadi waxee laa gi Iyaad ibn Muusaa al-Maaliki al-jamii léegi nag mu des euh, euh, waa léegi ci digg bi nag ndax <laughs> ñëwal xadiis bi ci tegu bu waaw wasitu al imam ñu ne la xadiis boobu nag daa wérul waaw daa wérul waaw kay moo tax <laughs> kon daal <laughs> wérul noonu li tax wérul moom xam naa xam nga ko waaw loolu moom mooy wax nañ la majhulaat majhulayni majhulaani yu ci nekk ñoo xam ne eh, eh, doom ak yaayam ñoo xam ne xamuñu leen loolu xadis boobu doo ko jënde xadis yi waaw euh, moo tax euh, al-Cheikh al-Éthiopie mu ne rahimahullah bi ñuy sara xadis bi ñu nekk bu al imam al euh, ibn al-Bara ibn Azib ci li nga xamante ne mooy téeréem bi nga xamante ne mooy al-Bahr al-Muhit al-Sajjad sharh saxiixu al imaam Muslim ibn al Hajjaaj ci kitaabu salaat eh, eh, eh, salaatul musaafiriin wa qasrihaa xadis bi foofu la nekk mu ne minha bokk na li ñu jàngee ci xadis Sayyidina al Baraa bi istihbaabul wuquufi an yamiinil imaam wa wajhu dilaalati al hadiisi alayhi anna mahabbata as-sahaabati radiyallaahu anhum li zaalika wa musaabaqatihim ilayhi kaana bi ilmin min annabi sallallahu alayhi wasallam falaw kaana alfadlu fi ghayri alyamini la nabbaha la bayyanahu lahum wala siyama wa qad sabata qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala mayaamini as-sufuf rawahu abu dawud bi isnaadin hasan kama qaalahu al-haafiz fi al-fath mu ne hadis bi albara bi day dañ ci tegtale ko day leeral sopp gu ñu sopp taxaw ci ndejooru imaam bi te lii wane ne tegtal boobu mooy le fait ci hadis bi mooy lu fait que saxaaba yi bëggoon ko waaw xanaa duñu bëgg loo duñu bëgg loo xam ne jaarul yoon ba pare yeneen saa di leen ci saxal wa musaabaqatihim ilay ñu ci doon jëkkante kan mooy nekk ca ca ndejoor ba waaw loo xam ne yeneen saa salaam da xamoon xamoon ne nii lañ mel mu yëg ko waaw. kantaa nga ne imaam hadis ibn ñu ne la boobu wax na imaam al-Hafiz ne la maqaal que ni ah yoneen saa salaam gaa yi dele seneen càmmoñ bi de rek mu digg ci ñaari <laughs> kiflay ni <laughs> yoo xam ne day koy am ci ci ci pay ñu ne la loolu xam nga de seenaa dëgër wuute na ak lii xamoon na ne yi dañoo bëgg ndejoor di di nekk ci ndejoor bi te waxu leen dara falaw kaanal bu doon gëneel fii xay ah al yamin ngi feneen mooy fi ëpp am na ngëneel gi gi ëpp daa nekkoon ci lu dul ndejoor kon yeneen saa salaam dina leen ko leeral mu ne rawatina kene sax na muy xadis bi njëkk a gis mille quatre-vingt-quatorze tey muy xadis sayyidatu Aisha bi kene dane yeneen saa salaam sayyidatu Aisha ne yeneen saa salaam nee na yàllaa ki malaakaam alayhi salaam dañuy julli ci ndejooru sàpp bi mu ne loolu imaam Abu Dawud moo ko solo ci sanad boo xam ne bu xasan la comme ni ko imaam al-Hafiz waxe ci al-Fath mu ne mu ne moom al imaam al-Ithiopi rahimahullah wa amma qawlu ba'dihim bi istihbab wasat as mustadillan bi hadith wasfitu al-imam rawahu Abu Dawud fa ghayru sahih idh al-hadith da'if li jahalati ba'd ruwati ah, wa kadha ma akhrajahu Ibn Majah an Ibn Umar voilà mooy biñ doon wax sànq annahu radiyallahu anhu annahu qaala qiila linnabi sallallahu alayhi wa sallam inna maysarata al-masjidi tu'tilat fa qaala man ammara maysarata al-masjidi kutiba lahu kiflaani min al-ajri fa-da'ifun aydan waaw li anna fi isnaadihi Amr ibn Usman al-Kalbi wa huwa da'if wa Layth ibn Sulaym wa huwa matruk wa yuhmalu ala taqdiri sihhati ala ma idha adda ila ta'til maysara wallahu a'lam mu ne Kantaa boo ma nee waaw non mu ne Kantaa li ñenn ñi di wax ne li ñu sopp mooy taxaw ci digg bi parce que euh, am na ñoo xam ne euh, ñoo xam ne sax dañoo def euh, riya sara Riyadu Salihin yi ñoom loolu la ñu wax ñu ne sinon. wa illaa fa tawsiitu imaami afdal kamaa fil hadiisil aaxar wassitu imaam wa suddul xalaf saare <laughs> boobu moom da ne sinon li nga xamante ne nii mooy li gën ah mooy nekk ci diggu imaam mooy imaam bu taxawee ci ginnaaw juste waaw nekk ci diggam moo gën comme ni nee ci beneen xadis wassitul imaam wa suddul xalal nekk leen ca gannaaw imaam ba waaw ta ngeen fàtt li nga xamante ne mooy turu ji waaw kay loolu <laughs> moom la ki nga xamante ne nii eh, mooy sharih boobu di eh, Faysal ibn Abdul Aziz ibn Faysal ibn <coughs> eh, Hamd al Mubarak moom an-Najdi nga xam ne moom mu ngi génn àddina la ki mille trois cent soixante-seize nekkoon benn juge boo xam ne Hanbali la woon rahmatullah alayhi moom loolu la jàpp que ne euh, loolu mooy lii euh, voilà sinon bu digg bi moo gën ndax hadis bi mais sauf que loolu la al cheikh al éthiopie di wax lii te ñu waxoon ko sànq ci ci ci ci taxrij bi bi ñu gisee hadis boobu di ko gis wax nañ la ne hadis bi wérul moom wasitu mooy bu mujj bi fii 1086 ci Riyad bi wasitul imam mais loolu ñaari majhul moo ci nekk Yahya dafa majhul la yaayam majhul la majhul la mooy xamul leen. moo tax mu ne kantaa li ñenn ñi di wax wa amma qawlu ba'dihim <coughs> kantaa waxu ñenn ñi bi istihbaabi wasatil saffi que li ñu sopp mooy nekk ci diggu sàpp bi ah mustadillan bi hadith yi wasitul imam mooy hadith bu mujj bi ñu nekk ci Riyad bi 1087 taxaw leen ci diggu imam bi nekk leen wa déggu leen imam bi mu ne Abu Dawud moo ko solo fa ghayru sahih loolu wér ndax inna idil hadith na hadith bi da'ifu ndax wéeru yi nga xamante ne ñenn ñi nga xam ne ñoo ko soloo te gis nañ ko wax ko waxati ko alhamdulillah boy na ci nopp yi fii mu ne moom jaratul ñu fiy nekk di ko waxaate ko wax nañ la ne Yahya ibn Bashir ibn Khalad Mastur la imaamul euh, Hafiz ibn Hajar wax al imam ibn Qattan ne majhul yaayam bi amatul waaxidi ah bint Yamin ibn Abdurrahman ibn Yamin moom itam majhula majhulatun ku ñu xamul la la imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax kon mu ne hadith bi daa wérul bañ ci mën a sukkandiku da'if la li jahaalati ba'd rawaati wax naa la ko léegi mu ne wax dëgg naka doon ma axrajahu Ibn Maaja te moom la imaam al-Hafiz doon wax sànq bi muy ci buntu bële imaam al-Bukhari yi defoon ah naan yeneen saa salaam Ibn Maaja li mu soroo jëlee ko ci Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu mu ne dañu wax yeneen saa salaam ne ko ah. ñu jàkka ji gaa yi ba nañu ko ah yeneen saa saa ne képp koo xam ne dundal na càmmoñu jàkka kooku des na ko bindal ñaari cër ci fay mu ne loolu tamit fa da'ifun aydan gis nañ ne imaam al-Hafiz ne na fiihi maqaal wérul xadis boobu de façon wéru waaye bu ñu jàppee ne sax loolu la loolu <laughs> lu tax mu da'if imaam al-Éthiopie gën a dugg ci lu tax mu da'if mu ne ndax ci san euh, rahimahullah ci sanadam Amr ibn Usman al-Kalbi moo ko nekk waaw kooku wérul. mu ne ma huwa da'if wa Layth ibn Abi Sulaym ak Layth ibn Abi Sulaym mu ne te ko la mooy ay waxam jar dàq ganaar ñaar ñu nekk ñii nekk ci tàllale bi eh, day taxit waxu bii hadith yi ibn Umar bii loolu dëgërul waaw <laughs> mu ne même bu doon loolu la comme li imaam al-Hafiz wax sànq ne waaw bu ñëwoon sax ba wàcc ne waaw nañ ko jàpp mu ne wa yuhmalu ala taqdiri sihhati bu ñu jàppoon ne loolu dañ koy yet bu ñu ne wér na mooy ila am ida adda ila tanfilil maysara bu dee dawa ñëw nag waaw ba vraiment ñuy des délaissé càmmoñ bi kenn kenn du fa nekk jàkk waaw tey boobaa man nañ ko te loolu sax daa dëgëru du tout kon gis nañ kon kon ginaa wax <laughs> tey li gën mooy tàmbalee yamañu ndejoor bi moo gën voilà voilà léegi nga ne mooy hadith ibn Mas'ud biñ fooxoon ak Seydina Anas boobu nga naan dañoo xaw a wuute ma ne non loolu mooy kenn ñeece moom la as-Suri wax ne man damaa laaj Seydina Anas ne ko man bu may jiite tourné mooy bu may julli ma tourné fan laay tourné dëgg la da naan asalaamaaleykum sa ndeyjoor ngay njëkk a wax loolu kenn bu ko wuti boo nee asalaamaaleykum sa càmmoñ ne asalaamaaleykum sa ndeyjoor mooy yow bon duñ ne nag sa waaye yow yow xaalafta sunna quoi wuti nga ak sunna waaw mu ngi mel ni kuy jàpp au lieu a raxas tànku ndeyjooram mu raxas tànku càmmoñam après kii euh, euh, càmmoñ bi. loolu ci li gën a dëgër bu ñu ne ko sawaay sa jàpp yàqu na mais nag wax dëgg yàlla wute nga ak sunnata laa xayra fii eh, eh, muxaalafati sunnati rasulillah newul ci yiiw sallallahu alayhi wa sallam di wuteeg sunna yonente bi alayhi salaam léegi mooy buñ ne asalaamaaleykum moom ndejoor bi ñuy njëkk a wax waaye léegi bu may asalaamaaleykum ndejoor bi asalaamaaleykum càmmoñ bi wala comme Malick asalaamaaleykum benn yoon mais léegi jëm ca ndejoor ba bu may retourné wu sama càmmoñ laa féete sama xar kanam wala sama ndeyoor voilà Imaam Ibn Mas'ud dafa déggoon ay nit ñoo xam ne ñoom saa bu ñuy retourné wul ñoom ñu jàpp ne ci suuf mel ni daal bu ñu deful bu ñu retourné wul vers ndeyoor bi day mel ni ñu def bàkkaar looloo ko merloo loolu la wax ne loolu mooy nit waru la ndax loolu jàpp loolu. loo xam ne bu farata nga bëgg koo teg sa bopp farata ba pare jàpp ne ndax kooku day dem ba képp ku nekkul loolu mu jàpp ne def na bàkkaar ba pare am njort bu ñaaw ci ay mbokk jullitam loolu nag mooy yaa ngi may seytaane wàll ci yow loolu la doon bañ ne man sax lépp li ma gis bu bu julloon bay tourné ndax foofu fa ay soxlaam newoon fa waa këram newoon fa mooy euh, woon fa la lu mu doon féete Seydina Anas ne man li ma bari gis mooy ndeyjoor ku nekk wax li mu gis waaye loolu lépp c'est ñoom pour kii ñuy jëbu tourné mais lii ñu ngi doon wax masala bii ñu nekk fii te moom lañ waxoon bee passé bi ñuy tàmbale bi ñuy commencé mooy waa léegi bu ma ñëwee ci jàkka ñu defar sàppe si mooy dëgg la bu ñuy defar sàppe si imaam bi taxaw déggul imaam bi bu taxawee ngeen nekk ñaar waxuñ la léegi yoon da ngeen di dem fële te teku jàkka ne ba taxaw foofu dëgg da ngeen di nekk juste ci ginnaaw imaam bi ngeen di nekk waaye surtout côté ndeyjooram voilà loolu lañ la wax léegi nag kon kon leer <laughs> waaw mais nekkul da ngay ñëw yow ca tegu ma kale sa ndigoon ne nga taxaw foofu yi léegi imaam bi yow bu amee luy àqu ci julli wala bu kii euh, bu dee jàkk ñu bu gudd gudd gudd yow boo mooy imaam bi sax bu dee euh, bu bu bu jàppoon fajee du am ko mu xëcc parce que yéen a ko fële sa jàkk non non non <laughs> da ngeen nekk juste ci ginnaaw léegi nag mu des bu dee sàppe boobu ñeneen ñi dañoo ñëw ñeneen ñi ñëw. nañu privilégié ndejoor ndejoor imam bi di taxaw foofu di taxaw foofu bu bu gisee foofu ngi fees ñu jël càmmoñ bi voilà loolu lañ lay wax léegi bu càmmoñ bi matee ñu commencé waatu saf ab sappe li gën mooy commencé ko ndejoor ndax moom lañ doon wax léegi ba léegi wax sutul imam bi dëgëru xaris boobu waaw moom laa boo duggee nga gis nag loolu nag lii mooy en temps normal bu dee comme li ñu la waxoon da ngaa dugg si nag nga ne ñu ngi ci bi yow même boo jàppee ne eh, eh, bon beneen sàpp ci commencé ko ci digg bi yow commencé fa bul dem sa ndeyoor ma naan eh ñëw leen fii fekk si ma. am na sa gars yi nee nañ Allahu akbar wala a duggandoo ñoom dem ci eh, kii bi bi rek commencé na ndeyoor bi non sa waay ci ñoom voilà. mooy amul dara loo xam ne lu baaxul la ci dañuy wax fi ngëneel li ëpp moo tax saxaaba yi bëggul loolu loolu manu la ne wala day indi ay ci ay ci ci ngëneel lañ nekk quoi ay wutee ci loolu sa way demal ci gaa yi ne mu jeex takk <laughs> loolu la ñuy wax kon foog naa masala bi leer na kon mooy ndejoo mooy priorité ci bu ñuy defar fàtte waaw. wax naa la bu dee imaam bi moom kese la ak ñaari yu fa yooyu même bu dee ñett yooyu nañ commencé ne nañ jege imaam bi mais jëm ci côté ndeyjooram waaw kay moo tax bu jaay ñëwee nag dugg nga ne ma waaw bi pare na ba fees ñu ñëw di dafa man waaw loolu bu boobaa ndejoor bi mooy li nga xam ne fa la gënee la ëppe di ñëw jëm ci ci digg bi dem ci beneen côté bi waaye bu dee daa dara indi xëccoo am na ñoo xam ne comme charix euh, bi la wax sànq dane moom euh, euh, sinon wasat bi moo gën parce que si ndax hadis bii la ñuy tegtaloo mais sauf que hadis bi ñuy tegtaloo dafa wirul daa am ay majaahid wala majhulaani ci biir ñoo xam ne xamuñu leen hadis boobu mënoo koo jënde hadis Sayyidina bara bi Imaam an-Nawawi teg ci kaw waaw ne kunna ñun dañu newoon idaa sallayna xalfa rasul bu ñu ma soxla julli ginnaaw yonent ba alayhi salaam ahbabna an nakuuna min dañ doon sopp loolu nekk ci ndeyjooram kon kay loolu leer na. kon nag ci kaw noonu jeexal nañ <laughs> buntu bii naka noonu ak masala yi nga xam ne ñoo ci jël am na solo lool wax naa la eh, eh, eh, li nga xam ne loolu lañ jàpp na moo gën a dëgër mooy defar sàpp moom farata la parce que li ci rent bari saasaan teg te ñu gis ko te waxoon ko waxati ko jaruñ ci jaarat loolu lépp day wane ne loolu farata la te tamit mooy day wane benn jullit ñi te met Abdullah te day may ak taaluf waaw miinante bëggante soppante mais bu ñu ko defee ni ko yeneen ci bari saa saa doon jàngale moo tax am na benn riwaaye sëy na anas sëy na moom wax ne yéen yéen gis nañu ni ñu doon defare sàppe yi bu ñu ko defoon tey ñun taa saxaaba yi ñun saxaaba yi ñu doon defare sàppe tey bu ñu leen ko defee ñeen kenn ci mu ndaw <laughs> mooy mooy da koy bañ daw comme ni Cheikh al Éthiopie doon wax keroog rahmatullah alayhi waaw waaw parce que lu tax mooy dañ koo miinatul xamatuñ loolu te kat jamono jooju mooy jamonoy taalibi saxaaba yi la doon wax waaw <laughs> waaw boo kii bi ngeen daw daw segg yooyu kii boo euh, euh, jur jooju di segg yi ni ñuy dawe noon ngeen di dawe waaw fes <laughs> ngeen di daw waaye mooy ñàkk xam la mais bu ñu xamoon defe ko ni ñoom ni ko doon defe mooy léegi ñu ngi soppante gi waaw waaw nga xam ne dañuy nekk ñoo xam ne na man haajara ilayhim dañuy sopp képp koo xam ne ñëw na ci ñoom waaw ci jàkka ji dugg si ñëw euh, ut refuge ci borom bi tabaaraka wa taala ngeen ñëw julli ci ñooñ da ngay am dañuy am ak ak affinité soppante bëggante waaw ñu xam ne lii diine la voilà defar sàtt ci diine ji la bokk nekkul ci nga xam ne ay futilité la yoo xam ne wal iyaazu billaah ñu ko ñenn ñi jàppe na bon lii garaawul si garaaw na parce que loo xam ne yeneen saa sam nee na defar leen ko te bu ngeen ko deful lii ngeen di risque mooy fa tax taxtalifa qulubukum seen xol yi daal di wute ah. wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum nga ne loolu dara nawu ci doo bàyyi wax lu amul waaw ak wal aw la yuxaalifanna allahu bayna qulubikum waaw bu defar leen sàppe yi bu leen wute wala yàlla la tusawun na wat naa ne di ngeen matal jubal seen sàppe yi wala borom bi la yu yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum borom bi dina féewale seen xar kanam yi kon loolu lépp di ñu wan buntu bi wallahi fi ghaayati al nekk na ci njomboxtalu Euh, am solo moo tax euh, nañ ko déglu di ko jàpp takk ko te nangu koo jëfe te yàlla tax te ñu bàyyi suñu gréj ak yooyu teg ko fee waaw bu ñu may iblis suñu diggante mbokk yi place ndax boo bàyyee xalal mooy ay espace iblis yi ñëw taxawa ah. voilà bu ko defee nag mu yàq seen diggante ngeen bokku jàkk bu ngeen di julli te comme niñ ko fi yàgg wax manu ngeen a jaaru taal wal iyaazu billah kon nag yàlla nañu borom bi yombalal yi tax mu binduñu mooy topp ay ndigalam topp li nga xam ne jaamu ko topp ndigalu na yonentam alayhi salatu wassalam loolu yomb na ko yàlla nañu ko defal bii di ñëw ñu jël chapitre cent quatre-vingt-quinze insha allahu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin